wa an anas radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala marra nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ala imra'atin tabkii 'inda qabrin faqaala ittaqi llaha wasbirii faqaalat ilayka 'annii fa innaka lam tusab bimusiibatii wa lam ta'rif faqiila lahaa innahu nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fa'atat baaba nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam falam tajid indahu bawwaabiin faqaalat lam a'rifka faqaala innama as-sabru inda as-sadmati al-uulaa muttafaqun alayhi wa fii riwaayatin li Muslimin rahimahullaah tabki ala sabiyin laha kon al imaamu an-Nawawi rahimahullah muy indi xadis bi nga xam ne mu xadis fanweer ak benn muy trente et un ginnaaw biñ jeexalee xadis bu gudd biñ gisoon bu Seydina Suhayb ibn Sinan ar-Rumi bi nettali gone bu gone ga ak buur ba ak njabarkat ba ak jaamukatu yàlla kon tey insha allah kon al imaamu an-Nawawi mu ne wa an mu ne xadis bii mu ngi koy jëlee Anas jot nañu gis ay xadisam radiyallahu anhu yàlla na borom bi kontaan ci moom te gërëm ko annahu qaala neena mu ne marra nabiyu mu ne marra romb na annabiyu yonent bi sallallahu alayhi wa ala imra'atin ci benn jigéen la romb boo ne tabki mu ngay jooy inda qabr fa ab bàmmeel dafa romb benn jigéen moom alayhi salaatu wasalaam bu nekk toog ci bàmmeel waaw mooy ca côté bàmmeel wa mooy inda fa waxul ala parce que yonent bi dafa doon tere ñuy toog ci kaw xabru waaw inda mooy fa auprès ba bàmmeel fa qaala mu romb ndaw sa di jooy mu ne ko ittaqi llaha wasbiri ne ko ragalal yàlla yow soxna si wasbiri te nga muñ muñal lii la dal mettit gii waaw fa qaalat ndaw si ne ko ilayka anni way sori ma way fa innaka lam tusab bi musibati yow musiba bi ma dal daf laa dalul kete dalula sama musiba dama la dalul moo tax nga naan ma muñal ragalal yàlla muñal waaye walam taarifu ndaw si nag xamul ne woon ne yonent bi la alayhi salaatu wassalaam pour moom benn waay la rek buy romb nii am ñu mu àndal waaw naan ko muñal euh, naan ko ragalal yàlla muñal mu ne ko yow waaye sori ma way ah, yow li ma li dalaa dalut li ma dal rek sama musiba gi moo la dal li may jànkoonteel ci métit jamono jii ba toog bi jooy loolu yow dalaa dalul moo tax waaye walam taarifu xamul ne woon moom la fa qiila lahaa ginnaaw ginan nag ñu wax ko ne ko hii innahu nabi ñu ne ko mais yow bi yonent bi saa saa demee mbooloo mi mu àndaloon am ne ko mais yow yow ku yow ki nga doon waxal fa atat ndaw si ca saate fa atat baaba nabi mu tiit daw waaw dikkal buntu bi yonent bi saa saa mooy dem këram. demee nag falam tajid indahu bawabin fekku fa ñoo xam ne ñooy garder buntu kër yonent bi alayhi salaatu salaam ndax moom loolu la jàppoon dafa jàppoon ne yonent bi alayhi salaatu moom mu ngi ko dégg mais ma su koo gis waaw xanaa kay war naa nekk koo xam ne këram bala nga faa dugg façon garde bu nekk comme mulukul ruumi wal fursi waaw comme buuru Rome yi euh, la Byzance ñoom Hiraqla ak ñoom Kisra waa Perse xanaa kay kuy dugg ci yonent bi nag alayhi salaam noonu la war a mel mooy garde yi fu ne lañ lay fuye nga door dugg mu ñëw fekkul kenn ku taxaw di garde buntu kër yonent bi alayhi salaam waaw léegi ah fa qaalat mu dugg si ne im dugg see nuyoo bu pare na yonent bi alayhi salaam ne ko man lam a'rif xaw ma woon ne yow la fa qaala yonent bi alayhi salaam ne ko innama sabru dëgg-dëgg muñ inda sadmati al ula ca choc bu njëkk ba waaw foofu la ñu nit koy muñe mooy bu mbir mi di di di war a dal musiba gi xam nga ci lay gën a tare nga muñ foo fële foofu la waaw pay gu yaatu gi gu rëy gu mag gi nga xam ne moom lañuy ñuy déggee ci muñ mooy ci jamono nga xamante ne ni ci la mbir mi di door a dale nga xam ne day gën a metti jamono joo jële foofee foofee la muñe dëgg-dëgg muñ waaw mooy ci waaw door a tàmbali waaw jamono yu njëkk ya instant yu njëkk ya foofee la muñ dëgg-dëgg muñ foofu la inda fa as waaw mooy ab choc ngir boo xam ne nga jël ko ci lu dëgg tël jooju jamono ji mu naan tël musiba gi noonu nga xam ne buy door a dal jàmbi waaw wala ñu koy door indi nouvelle bu bu métti mu muñ mu ne foofee jamono joo jële nag foofee ci rës ju njëkk ja jamono ju njëkk ja buy door a agsi foofu la muñ dëgg-dëgg nekk moo alimaamu ne muttafaqun alayhi ne xadiis bii kat muttafaqun alayhi daal dina ciy dëppoo dëppoo nañ ci kan moo dëppoo imaam imaam al Bukhari ak al imaamu Muslim rahmatullahi alayhi al imaam an-Nawawi mu ne wa fii riwaayatin li Muslim nekk na ci benn version benn riwaaya boo xam ne lu imaam Muslim solo xadiis bi rahimahullah dane foofu dane Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam marra an-nabiyyu ala alayhi salaatu wa salaam ala imra'atin tabki ala sabiyyin laha bu doon jooy ci kaw doomam joo xam ne dafa génnoon àddina ñu denc ko mu nekk nag ca xamru ba di jooy. léegi hadis bii nii nañ ci ñëwaat tuuti mu ne kon marra an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ala imra'atin tabki 'inda qabr dafa romb ab jigéen buy jooy fa qabru ba benn qabru loolu noonu euh, daa tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim daal di wu wuute euh, surtout ñi nga xam ne dañu ne euh, kii nu mu tudd dañu ne ziyaare mooy mas'alaam est est-ce que jigéen di ziyaare ji bàmmeel loolu ay ay xabul lool loolu lu bara ngel wala déet waaw loolu am na ñoo xam ne dañ ne ziyaare ji bàmmeel ci boppam hein ziyaare ji bàmmeel ci boppam dañ koo sit ci góor ak ci jigéen waaw comme ni nga xam ne noo la ko al imaamu al xaafizu rahmatullahi alayhi daal di tudde ci li nga xamante ne nii mooy euh, euh, ci Fathul Bari waaw mooy ne am na ci salaf yi ñoo xam ne dañoo jàppoon ne non loolu moom dañ koo sib waaw dañ koo mu ne loolu ndax jële nañ comme ni ko al imam Ibn Abi Shayba rahmatullah alayhi daal di nettalee solo ko bokk ah jële al imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah ak Seydina Ibrahim an-Nakha'i ak al imam ash-Sha'bi ñu daal di ne dañoo sib ci lu ñu joyal di ziyaare bàmmeel góor ak jigéen a ci yem ndax yonent bi alayhi salaatu doon da doon tere bu njëkk waaw moo tax mu wax ci xadiis bu nekk ci Sahih Imaam Muslim alaa inni qad nahaytukum qad nahaytukum an ziyaarati al waaw ne man mii kat dama leen a tere woon ngeen di ziyaare gi bàmmeel yi léegi nag man ngeen ko ziyaare ndax day fàttali li nga xam ne mooy alaaxira waaw léegi loolu mooy le fait que mu ne doon naa leen tere loolu moo tax am ñoo xam dañoo jàppoo amaana xadiis bii ñu mujjee wax ak suwul ci ñoom comme ñi nga xam ne ñoom lañ la tuddal nii waaye li ëpp ci boroom xam-xam yi ba moo tax ku mel ni ñoom al imaamu Nawawi rahimahullahu taala naka noonu al imaam Ibn Abdul al Andalusi rahmatullah alayhi daal dina koy eh, wax tamit al imaam al Hazimi rahimahullah këne boroom xam-xam yi dëppoo nañ këne ji bàmmeel yi ci góor ñi loolu mën naa waaw mooy loolu lu possible la lu baax lu lu mën a nekk la waaw mooy jaa'iza léegi nag. mu des léegi est jigéen ñoom mën nañoo ziyaare ji bàmmeel yi loolu ak ñoo xam ne dañoo jàpp ba léegi comme ni ñu la wax léegi ñoom dañu jàppoon ne góor ak jigéen ñoom imaamu Sha'bi ah Muhammad ibn Sirin ak Seydina Ibrahim an-Nakha'i rahimahullahu rahmatullah alayhim que ne jigéen a ci yam waaw mais am ñoo xam ne dañ ne bu jigéen ñi bu dañ koy tere ci kaw ci kaw bu dee ne du ñu fa nekk à condition du ñu fa nekk di yuuxu wala di def loo xam ne du noonu waaw waaw am ñoo xam ne dañ ne déedéet yooyu yëpp amu ci waaw kenn ko sibul waaw parce que waa jumhur dañ ne dañ koo sib ci jigéen bi mais seen sibeel boobu mooy à condition que mu remplir yii ñu la wax mu mu moytu yii nii waaye am ñu ne dara sibuñu ko ci doo al imaamu Maalik rahmatullahi alayhi Eh, te loolu mooy mazhabu waa ahlul madina en général que loolu dara kenn ku si waaw te li wane mooy hadith bi nga xamante ni nii eh, Seydina Omar radiyallahu taala anhu dafa gis benn jigéen boo xam ne dañoo demoon ci eh, benn ay ay ay maqbara mooy benn almeer fekk ñu am ku doon suul Seydina Omar radiyallahu anhu seen benn jigéen ci biir ci ci ci foofale rek mu mu ndar koo interpeller mu mu koy woo ngir jàjji ko ci li muy def yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko bàyyi ko ñu ne lool bu manuloon a nekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam du ne bàyyi ko kon amul sax luñ ciy sideel new ci mais à condition comme li yom al imam al Qurtubi rahimahullahu taala wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam li mu tere du du daa tere jigéen ñi surtout ñu naan loolu manu ne këri ñu dem ziyaare ji bàmmeel yi du loolu li ñu li mu bañ dane borom bi moom laana allahu zawaratul zawaratul zawaratil qubur voilà laana qubur léegi comme ni nga xam ne noonu la ko al imaamu Tirmidhi rahmatullahi alayhi solowee jële ko ci hadith Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala lool loolu ñoom al imaamu al-Qurtubi ne rahmatullahi alayhi loolu li muy mooy koo xam ne ci la dëkk jigéen moom daa bari muy dem ci bàmmeel yi tere waaw te mooy ndax buy dem lu bari bu dee borom jëkkër dina mooy àqu jëkkëram dina ci am lu mu ci feer la waaw te tamit am na beneen même bu dee am na jëkkër amu ko mooy euh, ak tabarruj mooy bari looy génn jigéen ñi seenu génn ci biti ak wane seenu taar lool mën na cee bañ a man mën na cee am yooyu yëpp nag bu dàqoo loolu kenn na ko terewul waaw mooy day dagan comme ni nga xamante ne nii noonee la na ci góor ñi te ak li yonent ma alayhi salaatu salaam wax ne te ne maa leen ko tere woon léegi dee leen ko ziyaara ndax day fàttali yawmal qiyaam day day fàttali yawmal qiyaam loolu moom góor ak jigéen soxla lu leen di fàttali yawmal qiyaam te bu boobaa ñoom ci seen bopp kon dañuy soxla di fa dem ngir di man a fàttali ku bés boo bële te yawmal ta sayyidatu Aisha radiyallahu anha comme ne al imaamul Haakim daal di solowee ci al kene moom sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha na ko noon al imam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi ñoo ñoom him hima ñoom ñaar soloo nañu sayyidatu Aisha radiyallahu anha kene dem na euh, sayyidina Abdallah ibn euh, ibn Abi Mulayka bokk ibn Abi Mulayka mu ne rahmatullahi alayhi mu ne yonent bi ala kii sayyidatu Aisha dem ziyaare bàmmeelu ki nga xam ne mooy rakkam di Abdurrahman ibn Abi Bakr ñu génne àddina voilà biñ koy wax naan ko wax dañ ko euh, dañ koo tere moom ci boppam dane yonent bale saasaan li mu tere mooy ku ku bari lu mu fay def waaw ba pare moo tax mu ne bu doon ne fekke woon naa ba nga génnee àddina moom raxtam joojooy euh, euh, jële de konoon te kon mooy duma doonuma woon ñëw ziyaare sa bàmmeel waaw mais le fait mu ñëw ko loolu day wane ne kon loolu mën naa nekk kon nag mu ngi noonu leen moo ngi noonu kon ñi ëpp daal dañ ne lool lool lool mën naa ne voilà bu dee ne à condition que fitna euh, du ci ànd voilà léegi nag am na ñeneen sax ñoo xam ne ñoom dañ ne de toute façon euh, <laughs> Sayyidatu Aisha radiyallahu anha da ne woon bi biñ ko ko waxee ne ko mais est-ce que yonent bi alayhi salaam terewul woon ku ku ku ku ziyaare bàmmeel bi mu ziyaare bàmmeelu mbokkam bi Abdurrahman ibn Abi Bakr radiyallahu anhum dane leen waaw voilà loolu la waxoon dane leen waaw dafa terewoon lool summa amara bi ziyaaratiha kaana naha waaw dëgg la terewoon na ko ginnaaw ñu mu tere ñu mu digle ñu koy ziyaare kon nag mu ngi noonu hein kanta am na ñoo xam ne ñoom dañoo dem ba ne eh, bon euh, de toute façon Euh, ñàkk a ziyaare bàmmeel ci boppam loolu moom moom moom moom mooy dafa xaram mooy dafa farata la nit ki ci dundam minimum benn yoon waaw minimum lu mu néew néew néew benn yoon mu daal di koy def waaw mu daal di dem ziyaare ji bàmmeel yi minimum même bu dee benn yoon la lu tax ñu ne fu ñu ko teg ñu ne parce que yonent bi sallallahu alayhi moo ne maa leen tere woon ngeen di ziyaare ji bàmmeel yi léegi nag Ah, man ngeen koo ziyaare ñu ne kon nag loolu moom daa nekk loo xam ne minimum benn yoon moom loolu day nekk li nga xam ne farata lay doon waaw waaw <laughs> <laughs> te loolu ko mel ni <laughs> imaam imaam Ibn Hazm ad-Dahiri rahimahullahu ta'ala la wax waaw ne ko moo ko digle waaw kon nag benn yoon ci dund gi moom moom moom moom farata lay doon waaw kon daal mbir mi daal mu ngi noonu kon lenn la buñ defee récapitulatif mooy dafa am ñoo xam ne dañoo jàpp ne ziyaare bàmmeel dafa dañ ko sit góor jigéen a ci yam te wax nañ la ñoom imaam ibn Sirin Ibrahim an-Nakhai ash-Sha'bi mu am ñoo xam ne nañ mujjee wax teg ci wax bi ñu mujjee wax ñoo xam dañ ne farata la sax <laughs> ci benn yoon ci dund gi muy waxu imaam Ibn Hazm waaw am nag jumhuurul ulama ne góor ak jigéen yëpp mën nañ koo ziyaare à condition que jigéen ñi moom mu moytu fitna mooy dem di fa yuuxoo di dóor bopp di waddal di teg boppam ci suuf ak a yuuxoo ko yaxaw ak a xotti yéeréem ak yooyu ak tamit di dem fa di def tabarruj di wane ak taar foo xamante ni nii lool lool lool du du li nga xam ne moom lañ fay sàkku waaw loolu noonu ñu ne loolu bu tàqoo loolu dara newu ci waaw waaw mooy que Euh, euh, non dañ koo dañ koo mën naa nekk ci góor gi euh, pardon mën naa nekk ci góor gi kenn ne ko sigul bu dee jigéen ñi dañ koy si à condition mu bañ a li nga xam ne moom la jox mooy bu la takkoo bañ a takkoo di fa yuuxu wala di fa def loo xam ne du noonu wala di wane taaram bu dul loolu loolu mooy ne voilà ci kaw noonu mooy dañ ko si sibeel gi mën naa denc waxu imaamu Maalik rahimahullah ne loolu sax dara dañ ci sigul waaw mooy sibuñu ci dara parce que sayyidatu Aisha radiyallahu anha te loolu moo tax ñenn ñi ne sayyidatu Aisha ci boppam daa bokk ci ñi nga xam ne gis nañ ne ziyaara ji bàmmeel li dara new ci parce que biñ ko ko waxee da waaw yonent bi alayhi salaatu salaam kaana naha thumma amara bi ziyaaratiha waaw daf ko tere woon ginnaaw gi mu daal di digle waaw mu daal di digle ñu daal di koy dem ziyaara ji voilà kon mooy ni ñuy tere yépp ci jigéen daal lenn la. te loolu bokk na ñi ngi li ñu gën a tegtaloo ñi naan loolu danaa ci newul mooy lii nii xadiis bi ñu nekk nii marra nabiyyu alayhi salaatu wassalaam ala imra'atin tabki ala qabr yu romb nañ yonent sallallahu alayhi dafa romb benn jigéen buy jooy doomam ca xabru ba ñëwee dane ko won li ngay def xaraam na de ittaqillah wasbiri la ko wax waaw ragalal yàlla ta nga muñ bu doon ne daa xaraam dina ko ne xaraam na voilà kon loolu day wane ne dara newu ci te tamit jooy yam doon jooy loolu mooy nekk fa woon di yaxaw waaye da koy dëfal waaw walla nekkoon na di def yoo xamante ne nii même bu àggul ci yaxaw it mooy du lu ñu gërëm waaw nekkuloon lu ñu gërëm moo tax mu wax ko looleen gin mu wàññi pas du jooy ndax jooy gisoon nañ ci jat ay bee eh, jataay yee weesu bi nga xam ne ci la Euh, dem euh, yor doomu euh, sayyidatu Zaynab muy jooy ba sayyidina am na abd kii lii lan la mu ne ko lii yërmande la ndaw si du loolu la defoon mooy li mu doon def ëpp na lool kese waaw ndax bu doon jooy noonu kese ah, jooy kese mooy doonu ko woon wax dara voilà waaye ndaw si dafa commencé woon di saalit foofu le moo tax mu wax ko ne ko ittaqillaha ragalal yàlla wasbiri te nga muñ ndaw si na ko ilayka beneen am na riwaay boo xam ne dana ko yow <laughs> dana ko yow moom li la dal danaa dalul rek waaw innaka xillun min musibati yow xam nga ne moos li ma dal daa wi mooy dalaa laalul rek waaw dalaa laalul moo tax ngay waxe nii rek waaw gaa yi nag moom nekk fi naan naan naan naan muñul muñul moom lool daa simple ñu bari man nañu ko waaye nag ah <laughs> li ba dala la dalul moo am na ci beneen riwaay dana ko waay tubaal yi bi musibati ci riwaay imaamu muslim waaye yow lu ciy sama yoon sax ci sama musiba luy sa yoon ci sama musiba mag may romb naan ma ay kiiwal <laughs> ah <laughs> naan ma muñal loolu mooy lan kon nag mu ngi noonu kon mu ngi noonu kon nag ah Euh, léegi ah yooyu yeneen tubaab saa saa ñu gis ne neew i yow kat ngay wax la yow naa rek non ko lool mooy nit loo foo man di toll fi nga li nga nekk mooy du dañ koo bind sa jëf foo dem nit ñi di ko gis waaw nga war a nekk koo xam ne fii bunt bi e, e, nan la lëkkaale kii mooy digal muñ koo xamante ne musiba dal na ko ittaqillah ragalal yàlla waaw ndax ndaw si kat ëppaloon na ci yooyu kese kon nag moo tax mu ragal mu digal ko ragal yàlla boo gisee koo xam ne daa am lu ko dal lu metti mu nar a saalit nga dagal ko ragal yàlla laal yàlla ragalal yàlla te xam ne mooy tege lu ko neex te was bii mu ñëw ngir moom mu fay la ut ngërëm sàkku ngërëmam ci muñ bi ngay ñëw waaw léegi mais gëneen muñ gi kiy jàngale fa qaalat ilayka anni ndaw si na ko é eh, waa yow toppal ne way fa innaka xilwun min musibati way ma tubaali bi musibati ah ya abdallah inni ana al-hariyu satla walaw kunta musaban hadartani xam na ci benn riwaay dana ko eh yow abdallah moo yeneen tuwee saa saa doon ndaw si ndaw si naan ko eh yow jaamu yàlla bi man xamoo li ma dal waaw man damaa ñàkk sama doom waaw bu doon nag. li ma dal dalaa dal doon nga ma utal ngànt kon doo ma wax lii nga wax <laughs> waaye ah mais moom itam nu muñ ko waaw te tamit mooy yonent bi saa saa muñ ko mooy mooy sax wu ñëpp mais teewul yow lan moo xamoo ki man doon comme ni ko ñenn ñi jàppe waaw boo leen waxee dara ñu ñoom ñoom ñu ñu ñu diri ñoom di seenu fonction wala li ñu doon. naan xanaa xamoo ne maay diw xanaa xamoo way ma ne nekkal diw dangaa bëgg yow foo jaar nit ñi xam ne yow la mais après même bu xamee ne yow la qu'est-ce que tu am ñu ma jànni malgré fonction bi nga def bi nga am rawati nag koo xam ne yow nga civilu waaye nekkal le commandant en chef après ma ne nekkal chef nekkal le chef d'état major des armées gaa yi xamuñu la nga romb gaa yi xamuñu la nga kii waa jànni la doo ñëw naan i eh, gaa yi tëgal ma leen waa ji ay nga nga nga ko kii xamul mu dem waaw moo tax ñu ne ko mu ne walam taarif Seydina Anas ne sa ndaw sa xamu ko woon xamul na woon ne yonent bi alayhi salaam waaw waaw fa qiila laha loolu moo tax nit booy booy doxal doxal la ñépp ci jikko yu rafet waaw amul ne bu ma xamee diw ma doxal ak moom doxale bu rafet te di diw la ma xaari sama comportement rafetal samay doxlante nit ñi bu ma xamee ne du diw wala ña nga xam ne ñoom la ñuy eh, ñoom oustaz wala ñi nga xam ne boo xaw naa leen ñoom Serigne diw wala ñoom Serigne mi mi ñu xam ñoom xalifa sàngam bu dul ñoom rek ma def lu ma neex déedéet yow da ngay rafetal correct devant tout le tey doxe ay teggin waaw jàppeel jaamu yàlla boo gis que ni kii wala yub yàlla la ndax boroom bi bu ko soppul woon doonu ko woon bind te nag borom bi li mu dëxëñ ci jaam ji da koo nëbb waaw ki nga jàpp xamewuñ ko mbaax xamewuñ ko yenn yu sell yu kawe yi mën naa nekk boo gën ci jamono ji waaw bu ko defee comme que borom bi daal nëbbu jaamam yi ci biir nit ñi am nañu muy feeñal am na ñoo xam ne feeñalu leen te binduñu ko ci seenu jëf nga doxale ñépp li nga xam ne mooy doxlante boo xamante ne boo xam ne da gis ne sama boroom laay doxlanteel waaw ñii ay ay ay kii kese lañ ñii nii ay effet de kii rek lañ. mooy borom bi dëgg-dëgg mooy ci may doxlanteeg moom ñii nag dañ fay nekk ñoo waruñu maa nëbb borom bi nga xam ne moom moo tax may def li may def bu may wax ak nit bu may sàkku ci nit dara bu may sàkku ci man yooyu yëpp ma xam ne borom bi mel ni moom mooy ñëw ngir nattu ngir xool nan laay doxalee saa su ne waaw ndaw si mu xamoon na yonent bi alayhi salaam da doon xool wax lii waaw waaye xamu ko woon waaw kon nag loo bayee nag yu en tant que koo xam ne sàkk kotu xam-xam koo xam ne ci yoonu yonent waaye saa saa da ngay fexe jikko yu ràngoo jikko yu kawe yi nga xam ne koo xam ak koo xamul moo tax yonent saa saa nekk ah afsu salaam naan bu ngeen dugal àjjana wa waat naa ki nga xam ne sama bakkan man Seydina Muhammad mu ngi ci loxoom du ngeen dugg àjjana mukk lu dul ngeen gëm. du ngeen gëm mu fudul lu dul ngeen soppante ndax lu leen digal loo xam ne bu ngeen ko defalee bu ngeen ko defee ngeen soppante ñu ne ko ah mu ne mel nañ ne ko ah kay ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ne afshu salaama baynakum leen diggante ak di ngeen di nuyu koo xam ak koo mooy jàmm ji nga yor nekk ba boo rombee xam ne ko assalaamu aleykum wa rahmatullah yal na jàmm yàlla ah yal na muccug yàlla nekk ànd ak yéen loolu képp koo dajal da nga ko koo war a ëmmal da war a nekk koo xam ne kooku da nga ko yéene loolee ak su sa ah ngay wasaare minio man arafta xam ne xamoo ko man lam ak koo xam ne xamoo ko waaw kon loolu lan moo la koy may mooy booy doxlanteeg jaam yi doxlanteel koo xam ak koo xamul comme si ñoom ñépp ay jaam yi yàlla la ñu sell léegi kon loolu lu am solo la léegi nag faqiila laha am na benn riwaaya bu ne ki ko mooy Seydina Euh, al-Fadl ibn Abbas radiyallahu anhu moo ñëw ne waaj ne ndaw si ne ko mais yow xam nga ki nga doon waxal sànq ki nga doon jànni ñu yonent bi alayhi salaatu wa salaam waaw yonent salaam mais moom ko doon jànni ndaw si <laughs> boola am na benn riwaaye gis nga biñ ko waxee loolu ndaw si daa mel ni faatu moo ko dal waaw mooy gis nga la ko metti woon ba muy jooy muy faatu doomam ji biñ ko ne yow yonent yooyu saa saa mu nga doon jànni loolu sax loolu noonu mu xam ne loolu la moom la woon loolu moo gënoon a màgg fi moom waaw moo gënoon a màgg fi li nga xamante ne nii mooy eh, tartar bi ko dal waaw moo tax ci imaam muslim fa axadaha mislul mawt mu daal di koy jàpp dal ko bi ko Seydina al-Fadl ibn Abbas comme ni ko al imaam at-Tabarani daal di indee que ne moom la moom moo ñëw wax ko ko ci riwaa imaam Muslim mu ne fa axadaha mislul mawt jàpp ndaw si mel ni ni si saasi mel ni ndaw si sukuraat mu yëgee ne dëkk xam ne moom la doon jooy ci doomam ji ñi ñoo xamoon kuy rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam waaw mooy ci tiit njàqare ak musiba gu rëy gum jàpp ne dal na ko ba mu xamee ne yii ba pare am ci kersa nan lay def waaye ca saase mu daw dem ñëw ci kër yonent bi alayhi salaatu salaam ba mu ñëwee fekku fa ba waa biin ñoo xam ne ay garde la ñoo xam ne ñooy garde kër gi waaw mooy yonent bi alayhi salaatu salaam képp kuy jàngale war ngaa nekk ku accessible waaw dafa accessible ndax amoon na moyen yi de borom bi mayoon na ko lu mu utee ñoo xam ne sahaaba yi ñu ñëw di ko garder waaye suñu borom moo nekkoon wallahu ya'simuka minan nas nit ñi dañ ko garder comme naa Sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas ci loo xam ne digalu leen ko de waaw ñoo xam ne digalu leen ko laaju leen ko dañ doon xëy ñëw ñenn ñi guddi ñu ñëw jël seeni ar ñëw taxaw ndax waa Quraysh temps yi surtout bu ñuy door ñëw Medina bi door a gàddaay dañ doon menacer ñoom Abu Jahl Rasulullah Euh, menace yonent bi alayhi salaatu wasallam booy ngëm yàlla yi naan dinañ leen fekk fii quri darikum fa ngeen dem làqu fa ngeen daw làqu seen lieu de refuge dinañ leen fa fekk rayeen waaw moo tax ñoom wóoruwuñoo waa Quraysh détaché wu feeka bari na waa Quraysh ñu ko def Umayr ibn Wahb gisoon nañ ko ci siira bi moom dafa bëggoon a rey yonent bi alayhi salaatu wasallam waxtaan doon nekk su euh, Safwan ibn Umayya waaw ginnaaw ba daal dafa ñëwoon ngir jóge Makka ngir fukki wu comme si dara xawul ñëw kii assassiné rek pare sax moo la am saxaaba yi radiyallahu am ñoo xam dañ ko doon zaa dañ doon ñëw ah comme Sayyidatu Aisha radiyallahu anha wax ne dañoo tëdd benn guddi yore tuwaay sàttan de eh bu doon kenn ci sama saxaaba yi de damaa gardé woon tey ñeent dañoo jékki bi mu ko waxee rek ñu dégg ab jaas buy yëngu ci ginnaaw ci ginnaaw kër gi ginnaaw néeg bi. ñu ne ko kan la mu ne ko la mu ne ko man la Sa'd ibn Abi Waqqas damaa ñëw ngir daal di garder yonent bi alayhi salaatu salaam yeneen Sayyidatu Aisha nee na mu ñaanal ko nee na keroog yonent bi dafa naaw ba xaram waaw waaw mooy dafa nelaw keroog ba xaram waaw mais suñu borom wàcce ginnaaw bi wallahu ya'simuka minan nas te borom bi kat moo lay ayal euh, euh, li nga xam ne mooy. Eh, ayu nit ñi seen musiba yi na bëggal ya'simuka minan nas moom moo la ciy fekk waaw mu ne leen léegi loolu lim jaratu ko de dem leen moo tax da ngay accessible jàngalekat bi ndaw si lim ñëwee fekk fa koo xam ne mooy garder kuy filtrer waaw mooy en temps normal mais bu dee fitna daa am mais bu dee fitna daa am ñoo xam ne dañuy commencer ñi nga xam ne mooy nitu yàlla yeeg nit ñuy leen ñuy wax dëgg neexuñ leen ñu leen di fexe di assassiner comme temps assassin ya waaw <laughs> temps assassin ya jamonoy nizaamal mulk waaw ca façon chi yooyu nga xamante ne ci la moo assassin ci ñoom la jógal voilà fa lañ ko jële moo mu mu assassin bi tubaab yi wax ci ñoom lañ ko jëlee waaw nga xam ne gaa yi dañ bari woon na luñ doon jàpp ñi nga xamante ni nii ñooy euh, imam yeeg yooyu dañ lay bàyyi ay ay ay groupe bu siit la woon waaw ci siit yi yoo xam ne dañoo bàyyi ba gaa yi gaa yi nekk di di xutba ajjuma ñu mel ni ku nekk ci sàppe toog taxaw bàyyi ba ñépp taxaw ba ñuy waaye julli rek ñu jël rek jam waaj rek yuuxu waaw bu ko defee ñépp yëg ko waaw noonu lañ doon def yu mel noonu nag bu amee dañuy jël ay ay matuwaay waaw loolu dañuy jël ay matuwaay duñ ne oh non léegi mais foofu jël ay matuwaay voilà mais bu dara kawul dara ciwul nga nekk ko inaccessible kenn manu laa jot déedéet loolu du royu du ku xam ne ku tag ku jaar ci roy tànk yonent bi alayhi salaatu salaam kon nag mu ne euh, kon nag mu ne euh, ba mu ñëwee fekku fa ay gaar fa qaalat mu ne ko xaw ma la mu ne ko bi saa ndaw si ñëw na ko man xaw ma la yonent bi saa saam ne ko waaw mais <laughs> inna sabru dëgg-dëgg muñ inda sadmati al ga ba muy njëkk a dal ba muy njëkk a yu njëkk yëpp mutit gay ñëwee foofu la muñ gi tax ñuy wax gi nga xam ne ca la borom bi tabaaraka wa taala dige yu mag a mag ah ka muñ foofu la pour kooku la kon nag mu ngi noonu la waaw gis nga bunt bi mu ànd ñun ci buntu bi ñu ne mooy kon muñ du da ngay saalit wax lu la neex def lu la neex yuuxu def lépp après nga ne muñ naa déedéet wala défulewu ci waaj yi wax la lu dul noon nga fay wax lu la neex ba pare ne ko finalement sax muñ naa doono yow muñoo ndax innama sabru inda sadmatil ula kon nag mu ngi noonu le